di suuratu baraa di suuratul faadixa <clears throat> ak tur yu ñu waxoon walillahi alhamdu walminna ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yaxlifuuna billahi maa qaalu walaqad qaalu kalimatal kufri wa kafaruu ba'da islaamihim wa hammuu bimaa lam yanaaluu wama naqamu illaa an agnaahum allahu wa rasuluhu min fadlihi fa in yatuubuu yaku xayran lahum wa in yatawallaw yucadibuhum allahu cadaaban aliiman fi ddunyaa wal-aaxira wama lahum fi l-ardi min waliyyin wala nasiir suñu boroom kon tabaaraka wa taala bi wax ci laayaab juróom ñett juróom ñaar fukk bi ak ñeent mu ne yaxlifuuna <clears throat> ba léegi mu ngi wax ci ñi nga xam ne mooy munaafiquuna alkibaar mu ne yaxlifuuna billah bokk ci seen jikko yi comme niñ la waxoon ne naafiq moom daa mën a waat moom yaxlifuuna ñu ngi lay waatal billaahi ji boroom bi tabaaraka wa taala maa qaalu ne lii ñu leen di wax bu ñu waxee seen waxu kéefër ñu démasqué leen daal di leen daal di leen feeñal ne leen yéen a wax lii alquran leeral ñu ne waxuñu ko te loolu mooy am na nettali boo xamante ne nii boo demee ci sababu nuzuul yi li waral mu wàcc ko <coughs> mooy ki nga xamante ne nii dañu ne aljuraas ibn suwayd kenn la woon ñu ne ci naafiq yi léegi nag moom daa masoona ci li nga xamante ne nii dafa masoona wax wax joo xam ne daal ne woon way bu dee ne seydinaa muhammad mi mooy bi laaya yi wàccee di wax ci naafiq yi ci ghazwatu Tabuk nii di wuññi di xawi seen sutura yi bu doon ne amoon nañ ci dara léegi nag moom al-Julaas <clears throat> ibn Suwayd bu mu ko déggee laaya yi mu ne bu dee ne Seydina Muhammad mu ne Muhammad mii waxu lay Seydina de loolu waxoon nañ la xam nga ne naafiq yi kufaar yi mos ne wuñ ci yooyulee bu dee ne li muy wax dëgg la de kon de ñun ñoo yées nii lañu wel nii lañu bëgg melale kon de ñun ñoo am mbaam léegi nag bi mu waxee lool am benn doomu jiitleem boo xamante ne ni daal ci gàttal mu dem wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu koy wax moom mu waat ne du moom alquran daal di ne ne ne mu ne yonent mi alay kii damay waxal lu amul rek <clears throat> comme rek na xam ne moom la Abdallah ibn Ubay ibn Salul comme nañ ko gisawoon ca suuratul munaafiquun ba nga xam ne tal dal wax naan la yeen la yeen rajanaa ilal madina bu ñu delloo madinatul munawwara de ala saakiniha afdalu salaati wassalaam la yuxrijanna al a'azzu minha al adal xam nga am ko waxee Seydina Zayd ibn Arqam <clears throat> radiyallahu anhu dégg ko dem nettali ko yonent mi alay saa saam mu waat ne du moom ba ni alquran di wàccee ne kii gone yonente ma saa saam gone gii damay waxal lu amul ba nga xamante ne nii mooy magam yeeg paayu lamsaar yeeg magu lamsaar yi di ko yedd ak yooyu nag ba suñu borom wàcce nag <clears throat> li nga xam ne mooy laa yi ne ñoom ñoo ko wax kon nag comme lool rek la la julaas mi ibnu suwayd daal di woon wax léegi nag bañ ko ba ko doomu jiit leen bi damay wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne kii damay waxal lu amul ne ñoom waxu ko loolu waxu ko génnewul ci lam neñam léegi nag su la suñu boroom wàcc laaye bi ne yaxlifuuna léegi nag aljulaas sunu al imaam ibn Isaaq rahmatullahi alayhi nee na moom ginnaaw gi bi laay yi wàccee moom tuub na walla jote na ko ne tuub na wala te rafetal ak tuubam wallahu taala alam kon daal naafiq yi bokk na ci seeni nii màndarga mooy dañuy bari watta bu ñu waxee lu dul noonu ñu démasqué leen mooy bëgguñoon ku ko yëg ndax dañoo mën a jëwaate naafiq day mën a jëw day nekk koo xamante ne nii daanaka ci deru nit ñi lay fanaanaka yéen doo ko nelaw de mu ne kon yaxlifuuna dinañ la waatal billaahi ci yàlla maa qaalu na ñun ñoo ko wax de walaqad te dëgg-dëgg man borom bi maa leen di wax ne xaalu <laughs> kay ñoom ñoo wax kalimatal kufri kàddu kéeféer gi nga xamante ne nii moom lañu wax lii mooy ki la julaas bu dee ci kookale am ñu ne bu dee ne moom moom ci loolu yooyu yëpp yooyu yëpp benn mooy daal la ñuy wax nga xamante ne waxu yu bon la ñuy wax ci lislaam ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu mooy kalimatul kufri kàddu li nga xamante ne nii mooy kàddu kéefër ndax naan bu dee alquran jii mu wàcc dëgg la kon ñun ñoo yées li nga xamante ne nii mooy mbaam mooy moom gëmul ne sax li yàlla ko <laughs> alhamdulilah suñu borom moo ko wàccee mu ne wa kafaru ñu weddi ba'da islaamihim ginnaaw bi nga xam ne ci lañu wommatu ci seeni làmmiñ nday jullit lañ wa hammu bima lam yanaalu ñoom nag ñu bëgg ci ghazwatu Tabuk bii ay waaye na moom nañ laa loo xam ne wa mu ñu amoon yitte lool bi maa lam yanaalu bëggoon loo xam ne boroom bi jàppatalu leen ko de du leen ko may bañ man koo jotee muy faat gi nga xam ne moom la leen ne ci naafiqi bëggoon a faat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba muy dëpp jóge Madinatul Munawwara <coughs> comme nañ ko fi tudde woon ci nettali bi ba muy ba ba mu yéegee ca Aqaba ànd ak Seydina wa Mawlana Abul Yaqzan Ammaar ibn Yaasir radiyallahu anhuma ak ki nga xam ne mooy Seydina Xudayfa ibn al-Yamaan radiyallahu anil jamii ñu bëggoon ko bousculer ci foofale ca xurwa ca kaw montagne kay ci tund wa léegi nag ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam jublu leen gaa yi daal di daw xam ne daaw duggaat ci biir mbooloo mi ci lëndëm gi loolu la suñu boroom ne wa hammu bimaa lam yanaalu te ñoom de bëggoon nañu namoon lool loo xam ne boroom bi deful ñu daal di koy jote ñu daal di koy man waaye mooy projet naafiq yi nga xam ne moom la ñuy tëral contre l'islam yépp ngir fay l'islam suñu borom ak leen di yëgal ne ñoom wa hëmmu conjugué ko li nga xam ne lu weesu la ndax noonu la ñu masa mel bi maalam yanaalu loo xam ne mënuñu cee jote nag <coughs> léegi nag ñoom loolu lañ doon def <coughs> wama suñu borom ne waa ñoom lu ñuy plaindre sax ak loo ñoom ñoom naafiq moo ana lan moo tax dara taxul ñu fuuy nii ah naafiqi illaa lu dul ñuy plaindre rooka kaas illaa lu dul an aghnahumullah ne boroom bi tabaaraka wa taala de mooy ki nga xam ne moo leen woomal wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam min fadli ci ngëneelu borom bu yaatu bi moom lañ defal ci xéewalu borom bi la ñuy nuur ak li nga xam ne moom la leen di jox di ko jaarale ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam au lieu ñu sant ko ci loolu tax ñuy plaindre quoi di kaas naan wala lii di weddi jullit ñi yooyu di dal seen kaw ak mere yonent bi alayhi la leen may ñuy def lool borom bee leen ko jox jaare ko ci yonent bi alayhi salaatu mooy rek la Seydina Muusa ibn Imran alayhi salaatu wassalaam waxoon ba muy ñaan borom bi tabaaraka wa ngir mu alakal ko Firawna naan ko innaka atayta Firawna wooy jox nga Firawna mii ak ak gaayam yi jox nga ko loo xamante ne nii dafa mel ni daal walla moom moom Firawna ak gaay yi lool la mooy seen fuute gi yépp xéewalu borom bi nga xamante ne nii tabaaraka wa taala gi nga xam ne moom lañ nekk looloo la loolu la te ñoom nag reconnaître uñ lool de voilà moo taxoon mu ne ko kon yow joxoon nga Firawna ab gaayam yi daal moom mel ni daal na daal yi mbir yi loolu tax daal muy sànku léegi nag di sànke ci yoon wi kon nag comme noonu rek la naafiqi noonu lañu nen mu ne fay yat ñu nekk fi plaindre wa in yatuubu bu ñu tuubee nag ya ko xayran lahum moo gën ci ñoom loolu moo tax en tout cas ci waxu imam ibn Sa'd mu ne eh, julaas moom daal di nay tuub de mu ne nag kon mooy gën ci ñoom wa in yatawallaw waaye bu ñu dummóoyoo ne bon dara fi continuer naan waaye yow ma ne lii du dara waaye continuer ci seen kéeféer gi yu'adhibuhum allah borom bi xel séef na leen te di leen mbugal adaaban mbugal aliman go tar fi dunya ci àddina gu jege gi wal axira ak mbugalum alaaxira alaaxira dina leen fa mbugal wa la lahum da duñu am fil ardi du fii ci suuf min waliyin képp kenn koo xam ne mooy méngoo seeni mbir di leen défendre ak tax mbugal mi ma leen di teg du leen dal wala nasir da duñu am ku leen di dimbale léegi nag laay bi ci tegu moom foofu dañuy bàyyi bii ni ñëw ñu ñëw ci ndax foofu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci gàttal mooy aaya sababu nuzul yi daa am ñenn ñoo xamante nii comme ni nga xamante ne nii noonu la siiwee ci mufassiruna yi kenn benn wu lii day wax benn saxaaba boo xamante ne nii moom mu ngi tuddoon mu ngi tuddoon Sa'laba ibn Haatib léegi nag moom radi moom bo dafa laajoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir mu ñaanal ko daal yàlla defal koy xéewal daal ay alal léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko wayhaka ya Sa'laba qalilum tuaddi shukrahu xayrun min kathirin la tutiquhu ne ko ne ko nag ne ko bon ah est ah toskare ñeel na la yow sa yow sa la wala ay yow sa la ba lu tuuti loo yor man a man a li nga xam ne mooy sant ga de di ci sant sa borom moo gën lu bari loo xam ne la la sa borom di defal ci xéewal te doo ko mën a sant léegi nag mu laajaat ko nem te bi alayhi salaatu wassalaam mu wax mu waxaat ko loolu mu laajaat ko beneen mu ne ko ndax doo gërëm man ma nekk ci yow yow rasul abdullah man mii nekk sa modèle mooy sa royukaay nii nga xam ne noonu la ma borom bi teg kon nag mu ne ko nag loolu banduraa muy wax loolu rek mu ne ko takat bu ma neexoon man yonente bi alayhi salaatu salaam ma ñaan borom bu defal ma jibaal yi muy montagne yi defal ma ko woor ak xaalis waaye nag ñaanu ma ko damaa doy lool li ma teg yow tee ngaa def noonu le mu ñaanaat ko yonente bi alayhi salaatu salaam ko daal borom bi defal koy xéewal yoo xam ne yu baree baree bari la léegi loolu tax saala ba dootul ñëwati julli daa am ñaar yum doon ñëw zuhur ak tàkku tisbaar kese la doon ñëw finalement alal ji di gën a bari di bari ba mu gën a sori aaj man Medina ndax mënatu la des foofu ndax jur ju bari jeeg yooyu léegi àjjuma kese lay lay ñëwati finalement bii gën bari léegi nag mooy àjjuma sax dootuñu ñëw ba benn bés yonent ma lay saab saam fàttali ko ko ne waa ana thalaba yaa wayha thalaba yaa wayha thalaba yaa wayha thalaba léegi nag ak loolu quoi léegi nag suñu borom nag bi mu wàccee li jëm ci wàllu sadaqaat yeeg wu yi naan yow yonent bi alayhi salaam ci seen zakat yow seen alal yi zakat ñu yónni san la ba ci gàttal daal yonent bi alayhi salaam ba zakat yi jotee mu yónni fa san la ba daal tendeefal bañ bon naan lii gis ya la quoi mooy li nga xam ne moom la chrétien yeeg yahuud yi di joxe ci réewum jullit mi ta moom jullit ba tax dara léegi nag ba lool weesoo nag suñu borom nag léegi nag mu ñëw <coughs> ne ne laaya bii moo wàcc laaya bii nag wàcc tax bi nga xam ne nag ci la mu muur ci la ñëw ne dafa tuub ne yonent alayhi salaatu salaam ngir mu joxe zakaatam mu ne sama borom moo ma ne bu ma jël sa zakaat yonent alayhi salaatu salaam génn mu ñëw ci Seydina Abu Bakar mu ne ko yonent alayhi salaatu salaam jëluma ko kon man du ma ko jël mu ñëwaat bi Seydina Omar radiyallahu anhu nekkee xalifa moom it mu bañ mu ñëwaat bi Seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu nekkee xalifa mu ne ko loo xam ne yonent alayhi salaatu salaam Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar jëluñu ko nga bëgg ma jël ko duma ko jël léegi nag ci ci gàttal loolu moom daal moom noon daal léegi nag sauf ko nekkali boobu noonu du dëgg voilà ci gàttal du dëgg demewul noonu comme ne al imam ibn Hazm rahmatullah alayhi leeral na ko ne loolu moom amul matn bi du loolu dafa la ba muy min ba minal badriyin badar la bokkoon ñi demoon badar te loolu daa impossible manu la nekk moo tax it te ci càllale bi demewul noonu ndax dafa am ab benn matruk comme ni ko al imam al haythami rahmatullahi alayhi daal di waxe al imaam al xaafiz ibn xajar ne isnaadun da'ifun jiddan lii sax nooy sanad la boo xam ne bu faible lool te al imaam kii euh, abu <coughs> Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh bi ñu ko ko laajee da ne saxaaba yonent bi alayhi salaam radiyallahu amul ku ma samel nii wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in